أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ginnaaw bi ñu sant Yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di ñëwaat di àggale fi ñu jàppoon mbaxana géej weesu fi ñu yemoon ci résumé bi nga xam ne moom lañ koy def moom lañuy def ci buntu ndox kitaabu tahaara buntu ndox bu al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah Bulughul Maram min adillatil euh, am na lu ñu fàtte woon bii weesu bi ñuy tàmbali mooy ne euh, commentaire bi ñu def fii ci daayira bi sëñ bi def ci daayira bi dafa am tur dafa daf ko jox tur mu ngi ko tudde fathul hakim al allam lima fi bulughil maram min al fawaid wal ahkam ubbee ubbi ubbi nga xam ne moom la ki nga xam ne mooy ci xereñ ci muy suñu borom da xam ne xam-xamam amul fu mu toll amul fu yem ñi nga xam ne moom ñu ubbee fii ci daayira bi moom mu koy mu koy def ci li nga xam ne moo nekk ci téere bi naan bulughul maram min adillatil ahkam bu al-hafiz ibn hajar rahimahullah hmm. ci li nekk ci téere boot ci ay njariñ ak ay àtte yoo xam ne day concerner suñu vie ñun ñëpp hmm. loolu dañ ko fàtte woon mooy titre commentaire bi ñuy def insha allah ba bu ñu ko yàlla yal nañu ko yàlla defal ba dara ñuy jeexal téere bi en tout cas noonu lu tudd ndax commentaire bu nekk xam naa xëy sax bu ngeen di xool ci téléchargement yi mu mais comme que en arabe la xëy na du ngeen ko seetlu waaw ci kaw mooy noonu la tudd mooy ubbee comme ni ñu comme commentaire yëpp day am tur ndax al-Hafiz Ibn Hajar mi rahimahullah bi ñuy def commentaire u Sahih al-Bukhari da ko tudde yi Bari ubbitee bi nga xam ne moom la al baar yi yàlla ñuy bind li nga xam ne mooy bind ñëpp ubbi gi nga ko ubbil ba mën a sara Sahih al-Bukhari bii tamit ñuy ñaan yàlla mi ubbee woon alxaafis ibn Hajar rahimahullah ba mu àggale ko am ci tamit yéene bi mu amoon ak tamit ni mu gisee sellu yéene bi mu amoon ba tey jii kenn mënula xam xadiis wala ngay jàng dara ci ci ci ci ci ci sunna yonent bi sallallahu ak ci lislaam te xamoo te xamoo bul Fathul Baari loolu moom yal nañu ko defal tamit lu mel loolu wala lu mel noonu ci lii ni ñuy def ñun mm-hmm. euh, ni ñu woon kon dañuy commencer tey comme ni ñu plan bi ñu tëraloon dañ ne woon dañuy commencer taxrij xadiis yi mooy lan taxrij mooy dañuy génne dañu naan xadiis bu nekk bu ñuy lim fu nekk mooy xadiis bi moom borom téere bi am na ñum ne ñoom ñoo ko génne ci ci seeni téere ci téere yooyu boo ko bëggee gis man nga dem fekk ko mais limul ñëpp ndax da ne woon dama koo def ngir yombalal xeet yi loolu ndax manoon leen di lépp ndax moom xaafis la manoon na ko waaye pour yombalal ñu ko ñun ñu ngi nii rek pour mokkal ko ak lu ndaw li mu ci def rek dañoo jafe nañu imaginer woon bu doon da cee def ñu ko génn ñëpp ñun nag loolu la dem comme que ci commentaire lañ nekk dañuy soxla loolu moo tax dinañ la wax ku nekk ban téere ñoo génne xadiis bi ñuy jàng ak tamit est am na baat yu wuute ci biir bu ko defee boo gisee ci biir bu ñuy xool masala yi nga xam ne moom la ñu jëlee ci côté fiqh bi muy li ñu pratique quotidienne yi ñu war a ci bu ñu amee ay divergence ci biir borom xam-xam yi ñu xam ne kat fii lañ ko teg léegi bu ñu waxee loolu tamit ci taxriij bi wax tamit du dem moom danaan comme premier xadiis bi version wu xadiisu Abu Hurayra radiyallahu anhu leen bi mais ñu gis ne dina am yeneen saxaaba ci xadiis yu bari yoo xam ne ñoom indi nañ xadiis yu mel noonu bu ko defee ñu limaale leen bu ñu defee lool ba pare dinañu def euh, mooy sara mooyi mooy commenter leeral mooyim it yi xadiis bi ba pare buñ paree ñu door a dugg ci masala fiq yi insha allah noon lañ ko bëgg doxale yàlla nañu ci yàlla jàppale innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi kon li ñu njëkk a commencé mooy waxoon nañ ñu kitaabu tahaara pare woon nañ ci ba waxoon baabul miyaa alxaafid ibnu xajar rahimahullah dafa commencé ne an premier xadis bi ñëw ci téere bi mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala an annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi lbahr huwa at-tahuuru maa'uhu al-hillu maytatuhu axrajahu al-arba'a wa ibnu abi shayba wal-lafzu lahu wa sahhahahu ibnu xuzayma wa at-tirmidhi wa rawaahu maalik wa shaafi'i wa ahmad loolu mooy mooyi bu dee yor ngeen seen téere bu ngeen gisee loolu moo ci nekk léegi xadiis boobu li ñu njëkk a def mooy dañuy wax mooyi mu gaaw noonu saraa bu ndaw après dinañ ci ñëwaat mu ne an jële nañu ci kan lañ jële mu ne abi hurayrata saxaabi bu màgg boobu ñaan abi hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne moom bi dëgg dëgg nee na mu ne qaala rasulullahi qaala nee na rasulullahi ndawul yàlla ndawul yàlla muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bahri ci li jëm ci wàllu géej huwa huwa tahu huwa géej de at-tahuuru dafa laat tey laabalaate maa ndoxam waaye alxillu dafa dagan maytatuhu méddam loolu mooy li yonent bi sallallahu wax mooy am na lu ma fàtte woon bi ñuy wax affaire xadiis mooy bu ngeen xoolee euh, bu dee ci seen téere yi am na lu def entre parenthèse wala lu def ay kii yu ndaw crochet pour wan ne lii la yonent bi sallallahu wax loolu moom lañuy ñuy tuddee matnu bi mooy teg lii yonent bi sallallahu alayhi wa wax mooy loolu. léegi nag li ci kaw mooy li ko jiitu ñu naan an abi hurayrata jëli nañ ci abu loolu moom lañ naan sanad hmm. mooy seen bi nga xam ne moo jokkale ki wax wax ji ba ci yonente bi sallallahu alayhi muy abu hurayrata moo ko wax di delloo wax ji ne yonente bi sallallahu moo ko wax lu wax ji naan nag yonente bi sallallahu alayhi moo wax ci wàllu géej ubbi parenthèse loolu mooy wax ji ñuy wax mooy mat ni mooy contenu bi yonent bi sallallahu alayhi wax kon bu ñu laajee nañu lan la yonent bi sallallahu wax ci fii ci xadiis bi précisément doo ñëw naan waan ab yu da naan dane huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu loolu la wax léegi buñ jógee foofu loolu dañ ko fàtte woon di jéggalu dañ ko fàttaliku léegi dañ ko fàtte woon bee paas léegi mu ne axrajahu xadiis bii de génne nañ ko ci seen téere yi al arbaatu muy ñeent ñi ñeent ñi comme ni mu ko waxee ci introduction bi te mu nekk ci seen ginnaaw téere yi yéen ñëpp mooy Abu Dawud rahimahullah at-Tirmidhi rahimahullah ak an-Nasa'i rahimahullah ak Ibn Majah rahimahullah ñooñu ñooy ñeent ñi mm-hmm. mooy pour bañ di tudd comme ni mu waxoon di tudd seeni tur bu ne al rek loolu dañuy doy comme ni ñu ko waxee woon bii passé te tamit mu ngi ci téere yi mu ne wabn abi shayba mu ne ab ibn abi shayba tamit génne na xadiis bi waxoon na ñeent ñi seen téere moom lañuy ñuy yoowe sunan ku ci nekk da nga bind téere bu ñuy yoowe sunan mu ne tamit génne na ko ibn abi shayba moom it génne na ko ci téeréem muy musannaf ibn abi shayba waxoon nañ bii paase lan mooy musannaf duñ ci ñëwaat mu ne nag wal lafzu lahu mu ne moo yi ma utiliser précisément boo bëggee gis mooy comme comme ni ma ko utiliser nii ni ma ko boo demee ci téere ibn abi shayba nii nga ko fay fekk mu ne waaye wa saxahahu te wéral na xadiis bi kan moo ko wéral mu ne ibnu xuzayma moom wéral na ko ak at-Tirmidhi muy tam bokk ci ñeent ñi lim sànk waaye warawaahu tamit solo na xadiis bi génne nañ ko seen téere kan imaam Maalik ak imaamu Shaafi'i ak imaam Ahmad rahimahumullah léegi xadiis bi loolu mooy baat yi ñu ñëw ci taxriij bi mooy li wax sànk ñan ñoo ko génn seeni téere bu ñu gisee lim na ñan ñeent nee nañu ñeent ñi jarul ñu ciy jaaraat ak Ibn Abi Shayba nee na sax man moo yi ma utilisé mooy ay moo yi mu utilisé moom laa jëlaat waaye Ibn Xuzayma moom it génn na xadiis bi ak Ibn Hibbaan ak imaam Ahmad ak Shaafi'i rahimahullah mais ñoom ñëpp nag ñu ngi ko jële ci yoonu imaam Maalik xadiis bi mooy boo bëggee xam contexte bi mu ñëwee woon ñoom ñii ñëpp ñu tudd ñu ñu ngi ko jële ci yoonu imaam Maalik moom mu ngi ko jële ci kuñ naan Safwan ibn Sulaym moom moo ko jële ci Sa'id ibn Salama moom mu jële ko ci al-Mughira ibn Abi Burda moom moo ko jële ci Abu Hurayra radiyallahu anhu moom mu wax xadiis bi ne xadiis bi nag nii la demee boo demee ci Muwatta Imam Malik nii la demee Abu Hurayra te dane moom benn waay dafa ñëw jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jaa dikk na rajulun benn waay ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne mooy waa ji mooy laaj inna ñun de narkabul bahra dañuy war géej mooy dañuy dem dañuy dem géej ay pêcheurs lañ mu ne inna narkabul bahra dañuy dem géej wa nahmilu te dañuy yenu dañuy yóbbaale al qalila min al ma lu tuuti ci ndox moo xam ne dañ koy utiliser comme que dañ koy yàgg fa in tawadda'na biha bihi li ci doy waar nag mooy bu ñu jàppee ndox mi atish naa dañuy mer dañuy mar mooy ndox mi bariwul bu dee ku ci nekk comme que dañoo bari même buñ ci naree jàpp julli jot ku nekk jàpp bi dina dem ba un moment donné dootuñu am ndox mu jàpp mu ñu naan mu koy laaj nag ne ko man nag comme que looloo ñuy dikkal dama bëggoon a xam nga laay nga nga leeral ñu afanatawadda'u min ma'il bahrin ndax man nañoo jàppe si ndoxu géej gi mu remplacer ndox mi nga xam ne dañ koy yóbbu ngir naan yonent saa salaam di ko tontu ne ko huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu ne ko géej yoo ngeen di laaj de moom géej at-tahuru dafa dafa dafa laab al-hillu te dagan na maytatuhu meddam kon loolu mooy contexte sababu wurudil xadiis li tax xadiis bi wàcc ñëw lool la kon ñu gis ne côté boobu dañ boo gisee comme ni alxaafis wax rek dañu bëgg koo yombal nit ñi moo tax lu bari da ko ciy dagg da ngay gis li ko soxlaal rek la indi fii kon noonu la demee léegi am na tamit ñeneen ñoo xam ne comme at daaraqutni ad-Daaraqutni ak al-Bayhaqi ñoom ak al-Haakim ñoom it génn nañ téere ak ñeneen ak ñeneen waaye ñi ko wéral am na ñum ñu wax sànq nee na wéral na ko Ibnu Xuzayma ak Tirmizi waaye imaamul Baghawi tamit ak Tahawi ak Ibnul Munzir ak imaamul Bukhari comme ni nga xamante ne noonu la ko imaamul Tirmidhi waxe ne laaj na imaamul Bukhari laaj ko xadis boobu moom mu wéral xadis loolu pour wane na xadis bi kon jarul wax ji bari mooy ne wér na ndax ponkal yi yépp ko wéral te ñoom ñooy doj ci wàllu xam-xamu xadis nii lu ñu wax ñoom lañuy ñuy jàpp léegi nag ana yam yeneen saxaaba ñoo ko génne yoo xam ne ñoom xadiis bu mel nii jóge na ci ñoom bu njëkk mooy xadiis jaabir jaabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ndax moom version wam ci place alxillu moom xalaal la wax mooy ne dagan na léegi loolu lan lañuy permettre ñu xam mooy ne dañuy xam ne kon alxillu bu doon dañoo amoon problème pour xam lan lay tekki duñ gisee alxalaalu ñu xam ne kon alxillu ak alxalaalu benn la waaye tamit jële nañ ko ci Abu Bakr ibn euh, Abu Bakr Siddiq waaye boobu bu jaabir bi moom am na sax Abu Ali ibn Sakan moom nee na moom moo gën a wér ci buntu bii sax moo gën a wér lu wàcc lu ñëw xadis bi wax ci wàllu géej bu mel ni moo ci gën a moo ci gën a wér am na beneen saxaaba muy euh, alxalifa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu moom it am na xadiis bu mel nii bu ñëw ci mais boobu biiru ak Abdullah ibn Amr ibn al-As ak tamit Ibn Abbas tamit am na xadiis bu mel nii bu ak al-Firasi ñi ñëpp ay saxaaba lañ ak Anas ibn Malik ak Ibn Umar ridwanullah alayhim kon loolu ci gàttal mooy taxriiju xadiis bi mooy léegi boo bëggoon tey jóge fii xoole xadiis yi mooy bu dee ci téere nga ko soxla ñun la limal nii boo demee ci seeni téere ñun ne ñoo ko génne man nga man nga ko faa fekk buñ la waxee tamit ñan ñoo ko wéral ñu la waxal nii boo demee man nga ko faa fekk léegi loolu mooy premier xadiis bi biir commentaire mooy nag dañ ciy bañ a yàgg lu bari ndax comme que ci commentaire lañ nekk bëgguñu tamit moo bu nekk ñu jël buñ demee ci yeneen am na xadis yoo xam ne dafa am moo yoo xam ne dañu principal fii nii li ci gën principal mooy tahuur tahuur mais loolu dañuy bàyyi ba ci masala fiqh yi buñ duggee foofu bu ko defee comme que buñ ko waxee léegi soit ñu wax ko léegi bàyyi ba ci buñ demee duñ ko waxaat moo tax ñu gën ñu xool ne li gën mooy ñu bàyyi ba àgg foofu ñu wax ko fa benn yoon léegi mu def loolu mooy premier xadis dañ ne woon cinq xadis lañuy ñuy boole tey loolu lañ waxoon buñ fàttale ko bii paase lañ ko waroon a def par temps bi may ñu ko léegi waaye dama am na tamit leneen muy xadiis bii dañ ko wutaloon tur ñun dañ ne woon fii sëñ bi ne na woon tur yi tur yi ñuy ut mooy du ñu baab baab mooy buntu ndox wala ñun façon la ñuy tudd mooy chapitre wala sous chapitre mooy bii dañ ko tudde woon xukmu xukmul ma'il mutlaq ba pare ñu def ñaari point maul bahri wa ghayri mooy àttee ndox moo xamante ne ndox mu ñu joyal la mooy ndox moo xam ne buñ nee ndox rek li seen xel bi dem ñu def deux points ne ndoxum géej ak yu mel ni moom tuhuriyatu ma'il mutlaq mooy ndox mu ñu joyal àtte bi nga xamante ni moom la muy pas de dafa laab mais day laab di laabalaate comme yan ñu ne la comme ndoxum géej ak yu mel ni moom tuhuriyat ma'ul mutlaq ma'ul bahri wa ghayrihi loolu lañ ko tudde woon loolu mooy kon xadis yu ñu wax sànq beneen xadis bi ci tegu muy xadisu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu boobu ñu ngi ko tudde woon hukmul ma'i idha laqatu najasa moom muy xadis boobu ak xadiis abi umaama al baahili radiyallahu anhu ak xadiis ibnu abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma yooyu lañ boole woon tuddaleen lool mooy àtteem ndox mooy xadiis yooyu liñ traité mooy li nga xamante ne loolu la ci boroom téere bi ñu ko bi nga xamante ne tamit d dafa feeñ ci biir boo ko xoolee boo jàngatee ci mooy ne liñ ciy bëgg a traité mooy ndox lan mooy àtte ndox bu dee sobe da cee dugg léegi kon dañuy def niñ defoon sànq mooy jël xadis bu njëkk bi muy xadis abi sa'id al-xudri radiyallahu anhu mu ne al-hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne wa an abi sa'id al-xudri radiyallahu anhu mu ne wa an jële nañ ci abi sa'id al-xudri muy saxaabi boobu di abi sa'id al-xudri radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm mu ne lan la moom ci moom lañ jële mu ne an mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay mu ne jële nañ ci abi sa'idin al-xudri radiyallahu anhu annahu qaala moom de nee na qaala wax na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innal maa'a li fi li am ba wóor li am ba des mooy ndox bi dëgg dëgg ndox innal maa'a ndox de tahuurun dafa laab tey laabalaate laa yu najjisuhu shay dara dara dara mënu koo sobeel mu ne nag axrajahu salaasa mu ne ñetti ñi soloo nañ ko mooy génn nañ ko ci seen téere mooy ñetti ñiñ la waxoon da ngay jël ñeent ñiñ la waxoon sànq nga bind ci ki ci mujj muy ibnu maaja rahimahullah kon mooy imaam abi daawud abu daawud rahimahullah ak imaamu tirmidhi ak imaam an-nasaa'i ñoom génn nañ ko seen téere mu ne wa saxahahu ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah moom yéral na xadiis bi kon xadiis bi yonente bi sallallahu alayhi lan la wax ci biir dane innal maa dëgg-dëgg ndox de tahurun dafa laab tey laabalaate laa yunajjisuhu shay dara du ko sobeel léegi xadiis boobu bu ñu ñëw ci taxrij bi moom nee na ñetti ñi génn nañ ko muy Abu Dawud an-Nasa'i ak imaamu Tirmidhi waaye imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tamit génn na ko ak imaamul Bayhaqi ak ak ak Daraqutni ñoom ñu ngi ko jëlee ci yoonu Abi Usama mu jële ko ci al-Walid ibn Kathir moom mu jële ko ci Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi moom moo ko jële ci Ubaydillah ibn Abdullah moom moo ne mu jële ko ci Abi Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri moom li mu wax da ne dafa romb ci benn version dafa am version dafa am yoo xam ne dinañ ko wax après mu ne dafa gis yonent bi sallallahu alayhi di jàpp ci teen ndax xadis bi li ma fàtte ñu ngi ko tuddee xadisu bitru budaa mooy xadis bi nga xam ne mooy wax ci teen bu ñuy tuddee budaa teen bi nag bu dee lool tur bi am na ñu ne borom teen bi am na ñu ne lieu bi la waaye li jina a li nga xam ne moom lañ jàppoon tamit dafa amoon ñaari version yoo xam ne linguistes yi dañ naan bidaa waa ahlul hadith ñi nga xam ne moom moo ñu concerne ñu jàng hadith naan budaa kon nag ci budaa la wax mooy kon mën nañu jàpp teen la boo xam ne mu ngi ba léegi su demoon Medina tey manoon nga ko fekk man nga ko fa fekk mu ne dañu mu ne moom dafa romb yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàpp ci teenu budaa mu ne ko ndax mu ne ko yonent saa salaam ndax yow da ngay jàpp ci teen bi te teen la boo ci teenu bu teen la boo xam ne dañ ciy sànni ay xiyabu dañ ciy sànni bu jigéen ñi gisee seen bërëb yi yi ñu utiliser dañ koy sànni ci biir teen bi wala xuumul kilaab waaye xaj yi tamit buñ deewee ku deele rek daanaka boo ko déggee noonu ci sens apparent bi da ngay foog ñoom bu dee dañ fay sànni tamit xaj yu dee wannatin at yu yi nga xam ne dafa salte mu ne ko est-ce que kon da ngay jàpp ci seen bopp pour raison yi ma la jox moo tax ma mel ni raison yooyu moo tax muy laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko innal ma'a tahurun laa yunajjisu shay laa yunajjisu ndox dafa laab tey te dara du ko sebel noonu la xadis bi demee ci comme ni waxoon sànq mais mooy contexte bi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax ji léegi loolu mooy yoon bu njëkk bi am na tamit imaamul Bayhaqi ak at-Tahawi ak Abu Dawud tayalisi ak ash-Shafi'i ak imaam ak ab euh, imaam ash-Shafi'i ak Abdurrazzaq ñoom ñëpp génn nañ tamit xadiis boo xadiis bu mel nii mooy xadiis bi ñoom solo nañu ko waaye am na ñoo xam ne wéral nañ xadiis bi bala ñu ñëw ci wéral bi muy xadiis bi est xadiis bi ñëpp d'accord na xadis bi seen wér na wala amul coow ñu ne la ci xadis bi am na coow kon ni nga xam ne noonu la ko Ibnu Qattaan waxe ne xadis bi dafa am coow ndax premièrement dafa am cinq affaires yoo xamante ni seetlu nañ ko ci mooy ñi nettali xadis bi tey ñu ne la ñu ngi ko jële ci ibnu ibnu Umar ibnu Rafi ñii ne ibnu Abdullah ibnu Rafi ñii ne non ñun ñu ngi ko jëlee ci Ubaydullah ibn Abdurrahman ñee ne Abdullah ibn Abdurrahman ñii ne Abdurrahman ibn Rafi muy juróomi wax yoo xam ne ci ki nga xam ne moom mu wax solo xadiis bi ci moom la jóge gaa yi moom mooy ki nga xamante ne xadiis bi ci moom lay tourné ñi ko jël ñëpp ci moom ci moom lañ ko moom ci moom la siiwee juróomi wax am ci nit kooku kon nag am ñoom ñu ne nag problème bi mooy ñi nga xam ne d'accord ci xadiis bi muy comme euh, borom istihaab al al al istizkar waaw ibn abdul bar ak ibn al yi ñoom dañu jàpp ne xadiis bi ak ñeneen ñu mel ni ñoom dañu jàpp ne xadiis bi dafa am problème moo tax du ibn qattan rahimahullah souligné ne tamit xadiis bi problème bi mooy lii mooy ne benn nit boo xam ne dañ ne yow wax bi mu ngi mel ni loolu mooy lan mooy xadis boo xam ne dañ naan ci moom la siiwee ñépp ku ko jël rek ci yoonam la ko jëlee wala boo yéegee ba moom ci moom lay agsi mooy ne damay toog fii wax wax joo xam ne dama ko dégg ci sëñ Moustapha mu wax ma ko man rek la ko wax mu jël wax ji génn dem wax ko Seydou Sarr wax ko sëñ Ndour wax ko sëñ Samb wax ko ni bari ñoom ñu dem di ko tas di ko mujj gi yow kii gis loolu day foog ne xadis bi day foog ne wax ji dafa bari fu mu jóge alors que bu ñu remonté ci ci ko déggee mu dégg ko ci Seydou Sarr day moom ci man la ko jële mu jaar ci Sëñ Ndour ci man la ko jële mu jaar ci Samb ci man la ko doon dañ naa xadiis bi ci man la jóge ci man madaarul xadiis fi ñuy tourné ci man la léegi nag problème bi foofu la nekk ñu ne ñu mel ni man ñu ñëwoon ñii ne man Omar la ñii ne déedéet du Omar ibn Omar la ñii ne déedéet Abdurrahman la ñu ne nag loolu problème la lu tax nit ki moom mënuñoo cité turam benn benn yoon tur yi waru ko am léegi loolu moo nekkoon problème bu am ci xadiis bi waaye malgré loolu xadiis bi euh, imaam Ahmad ko ni ñu ko waxee léegi moom wéral na xadiis bi waaye Yahya ibn Ma'in tamit ak Ibn Hazm rahimahumullah ñoom it wéral nañ ko ak imaam an-Nawawi ak Ibn Hibbaan ak al-Haakim rahimahumullah léegi xadiis bi dafa am. beneen yoon tamit boo xamante ni moo yoon am na yoon buñ la wax sànq am na beneen yoon bu jógee ci Muhammad ibn Ishaq moom moo ko jëlee ci Salit ibn Ayyub mu jëlee ko ci Ubaydullah ibn Abdurrahman ibn Rafi' moom moo ko jëlee ci Abi Sa'id al-Khudri loolu mooy ñaari yoon yi nga xam ne ñoo ñëw ci xadiis bi waaye buñ gisee am na wax waaye boroom xam-xam yi nga xamante ni ñii ñoom yëral nañ ko ne xadiis bi même bu dee loolu en tout cas waa ji même bu nee ñoom xamuñu ko ndax dañ naan waa ji xamuñu ko li tax mu mel nii mooy ne ñàkk koo xam a tax wax yi bari ci mais ñee liñ leen tontoo mooy xam nañu ko mooy moom mën na am benn nit boo xamante ni ñu ngi koy woowe dafa bari par exemple loolu man na nekk waaye xam nañu waa ji te moom it jëlee nañ ci moom ay xam yi xam nañu mooy kan léegi beneen bunt bi beneen li nga xamante ne kon wax nañu beneen yoon bi nga xam ne ci la jóge mooy ci yoon Ibn Ishaq waaye loolu mooy li ñu waxoon ko génn ci seen téere yi ñi nga xam ne d'accord ñu ci ci borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne dañ ko wéral léegi mu def ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñan ñoo ko ci ñan lañ ko jële am na vers saxaaba bu euh, as-saxaabi Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi moom indi na xadiis bu mel nii te sax am na ci borom xam-xam ñu ne moom xadis boobu sax moo dina moo dina wér ko bi te boobu ci basam boobu non seulement moom version woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo romb mu ne ko ayustasqa dañ koo laaj ayustasqa laka min bi'r budaa est-ce que dañ lay tànqal ndox di la jox ngay naan ci bi ci bi'r budaa comme foofu bala ñu sori liñ fa jàng mooy kon ndox moomu version yi ñu gisoon am na version yu gis dane ndax day jàpp te jàpp ak sangu ci sariya ñoom ñaar mooy ndox mi ma mën a jàppe man la ne ci sariya ndox mi nga jàppe nag manoo ko sangoo set loolu mooy ne ndox mi ngay jàppe man nga koo sangoo set non seulement mais version Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi bi lan la ñu indi mooy beneen boo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ci doon naan dañ ko ci doon rootal muy naan loolu lépp bu ñëwee ba ci biir ci masala yi dina dina dina dina gis bu boroom xam-xam yi di wuute wala ñi nga xamante ni dañuy tegtaloo ci xadis bi ngir wane façon ndox yi am muy euh, dinañ gis bu baax lan moo tax ñu gën cee tegtaloo mu ne waaye tamit jëli nañ ko ci am na xadis yu mel nii ci yaay Aïcha ak Ibn Abbas ak Jaabir Ibn Abdullah ridwanullah alayhim loolu mooy ci gàttal taxriiju xadiis bi nga xamante ni mooy xadiisu Abi Sa'id al-Khudri waaw xam naa dañuy yem foofu buñ jullee ba pare door a àgg